Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyad as-Salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fil babil muwaffi at-sittin wa an Umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qasama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qasaman faqultu yaa rasuulallah laghayru haa'ulaa'i kaanuu ahaqqa bihi minhum qaala innahum khayyaruunii bayna an yas'aluunii bil fuhshi fa u'tiyahum aw yubaxxiluuni walastu bi baaxil rawaahu muslim rahimahu llahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawi rahimahullah ñu ngi gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn xadiis ci buntu bii di chapitre numéro soixante juróom benn fukk di wax ci baabul karami wal juudi wal infaaq buntu bii wax ci teraanga yeeg tabe yeeg ak di dépenser ci yoonu yàlla di am wóolute ci yàlla ne den la fay gisoon nañ xadiis sayna anas ibn malik radiyallahu anhu mu doon xadiis numéro cinq cent cinquante-trois mu ne woon waan anas radiyallahu anhu annahu qaal ma su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al-islami shay'an illa ata'ahu gisoon nañ loolu walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu di xadis cinq cent cinquante-quatre mu ne woon wa an Umar wa an Umar radiyallahu ta'ala anhu xadis bi mu ngi koy jële ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala neen mu ne qasama daal dinay séddale rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qasman daa am lu mu doon séddale am na daal lu mu doon séddale moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ko séddalee ba pare fa qultu ma ne man Umar ma ne ko mais ya rasulallah mais yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la ghayru haa'ulaa'i ñeneen ñu dul ñii nga jox de kaanu nekkoon nañ ahaqqa bihi minhu ñoo ko gënoon a yey ñii nga ko jox xaala yonent bi alayhi salaatu ne ma man Umar ne ma boo gisee ma jox leen bàyyi ñu ko gën a yow mooy innahum ñoom xayyaruuni dañ maa tànnloo mooy dañ maa bàyyiwuñ ma choix lu dul ci ñaar yi waaw puuse nañ ma ba <coughs> ñaara man a am te mooy ñaar yi innahum ñoom xayyaruuni tànnloo nañ ma bay na diggante an yasaluuni bil fuhsh ñu laaj ma laaj goo xam ne ànd ak insistance ba ñàkk ak goo xam ne ay teggin amut waaw <coughs> di insister waa loolu walla fa onsiyahum buñ ma laajee laaj bu mel noonu te moom lañ ma laaj ma jox leen aw walla rek yu baxilu nii ñu nay ñu ne ma damaa nay <coughs> jàpp ne damaa nay bu ma leen joxul ñu jàpp ne damaa nay di ma traité de de avare <coughs> wala su man nag yeneen tubaab yi saa saa nekkuma bi baaxilin nekkuma ku nay nekkuma ku avare. mu ne rawaahu hadis bii de solo na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullah laaj bi mooy est-ce que moom donc ko solo ñu ne la déedéet sëriñam moo ko ci fekk daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi ala al jamii eh, al imaamu nee na kon rawaahu muslim naka la ko al imaamu muslim benn bërëb rek la ko indi mooy kitaabu zakaat baabu i'taa'i man sa'ala man sa'ala bil fuhshi <laughs> wa xilfa <coughs> mooy buntu bi Imaam An-Nawawi baabu buntu impa joxe man sa'ala bil bi fuhshin wa ghilla waa ji nga xam ne day laaj ci ak fuhsh fuhsh mooy loo xam ne vraiment rafetul quoi waaw ah, di laaj nit ki di ko topp mayoo ko mu noyyi jàpp ko way jox ma way nangam ak nangam loolu lañ newee woon loolu lañ newee woon ñoom ñaar waaw ñoom loolu lañ ko doon def noonu lañ ko doon def waaw buntu boobu nag wa xilza ak tabi di taral ci sa laaj jàpp nit ki di ko taral ngir mu jox la waaw loolu lañ tudde fi <laughs> euh, <laughs> Allahu akbar mu ne kon haddathana al imaam Muslim rahimahullah mu ne haddathana Usmaan ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettali mooy Usmaan ibn Abi Shayba Usmaan ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb wa Ishaaq ibn Ibraahiim al-Hanzali mu ne haddathana nettali na mu Usmaan ibn Abi Shayba di Usmaan ibn Muhammad ibn Ibraahiim ibn Usmaan al-Kufi al-Absi mawlahum Abul Hasan kii moom ak frère am yëpp sëriñ lañ ci imaamu Muslim ak imaamul Bukhari mooy ki gën a siiw nag mooy buñ ne Ibn Abi Shayba kese joyal ko petit frère bi lañ ci jublu muy Abu Bakr Ibn Abi Shayba muy Abdallah Ibn Muhammad waaye Usmaan lii moo doon magam ñoom ñëpp ak këru xam-xam lañ ku ci nekk ci ñoom sëriñ la ci imaamul Buxaari ak imaamu Muslim muy Usmaan ibn Abi Shayba rahimahullah al-Kufi mu ne moom moo ñu nettali wa Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaysama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala mu ne wa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali ak Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah moom moo siiwee ci lan ibn Rahawiya nekkoon xaritu imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhim qaala mu ne qaala Ishaq mu ne nag sama sëriñ bi ma mujjee wax Ishaq ibn Rahawiya moom itam sëriñ la woon ci ñoom imaamul Buxaari rahmatullah alayhima mu ne axbarana moom noonu la ko waxee dana axbarana xabaare nañu wa qaala al-aaxaraani ñaar ñu njëkk ñi ma njëkk a wax muy Usmaan ibn Abi Shayba Zuhayr ibn Harb ñoom dañ na haddathana Jariir dina ki nettali mooy Jarir <coughs> di Jarir ibn Hamid ibn Jarir ibn Qurt ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi kon <coughs> moom Jarir an al-A'mash mu jël ko al-A'mash Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi rahimahullah an Abi Wa'il moo ko jëlee ci Abi Wa'il di Shaqiq ibn Salama al-Kufi nga xam ne moom muxadram la fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye mosu koo gis an Salman ibn Rabi'a mu jëla ko ci saxaaba buñ naan Salman ibn Rabi'a muy Salman ibn Rabi'a ibn Yazid ibn Amr ibn Sahm ibn Sa'laba ibn Ghanm ibn Qutayba ibn Ma'n Abu Abdillah al-Bahili al-Kufi al-Qadi juge la woon Seydina Umar ko defoon juge jamonoy Seydina Usman ci la génn àddina radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala qaala moom mu ne qaala Umar waaw mu ne Umar de nee na neewul ah may saxaaba di jële ci saxaaba ni man ah na yow loolu mooy lan yooyu mooy ñu xamul dara foo gisee ku mel noonu mooy xamoo dara Salman bi mu ne Umar de nee na ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza eh, Abu Hafs amirul mu'minin al-Faruq mu ne nee na radiyallahu anhu qasama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qasman fa qultu wallahi ya rasulallah gis nga waat gi nii riyaad bi indiwul waat gi <laughs> dane wallahi sayyidina Umar dane wallahi ya rasulallah waat naa ci yàlla yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la ghayru haa'ulaa'i kaana ahaqqa bihi minhu ñun nan la ñam ya rasulallah ci riyaad bi la ghayru haa'ulaa'i kaanu ahaqqa bihi minhum fii wallaahi yaa rasuulallah la ghayru haa'ulaa'i kaana ahaqqa bihi minhum qaala innahum xayyaruunii an yas'aluunii bil-fuhsh aw yubakhiluunii falastu bibaakhil alhamdulillah kon nag mu ngi noonu <laughs> kon lii nii hadis bi hadis bii nii noonu la ko al imaam daal di indi imaam muslim sëriñam indi na ko ci ñaari bërëb muy al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal kon hadis bii ginnaaw loolu njàngat mu njëkk bi taxriij bi gis nañ fan lañ ko mën a fekk ak nan la ko al imaam daal di indee ci kàddu yi dañ laal la xadiis bii lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax ci buntu al karami wal juhud baabul karami wal juhud voilà eh? ak li nga xamante ne <coughs> wal infaaq fi wujuhil xayr loolu mooy nga gis yonent bi alayhi salaatu salaam doon joxe comme liñ la waxoon ci jotaay bii ñu génn ne la yonent bi alayhi salaatu doon wax al mu'allafatu qulubuhum ñii ñëpp mën ngi leen dugal ci loolu ñi nga xam ne yonent ma lay saar saam da leen di jox pour ay raison yoo xamante ne nii ngir bañ ñu alku waaw ngir ñu gën a miin diine ndax xamuñ diine ju ñàkk te jàpp nañ ne moom dañ leen di war di jox ko saa su ne gaa yi ñëw nag yonent bi alei salaatu salaam di séddale gaa yi ñëw topp ko di ko laaj di ko laaj di ko laaj di ko laaj ba ko waroon a jox joxu leen ko mu jox ko gaa yoo yële Seydina Umar comme que seetlu na bi mu ne wallahi mu bàyyi ba yonent way sa sampane mu ne ko yo wallahi ya rasul waaw ne ko mais waat naa ci yàlla ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yow ñii nga jox am na ko waaw xam naa ko <laughs> xam naa ko di sauf que ñoom dañ ma mettre dans choix bu difficile soit ñu nii di ma laaj ak laaj goo xam ne ak insistance ak goo xam ne ak àndu koy teeg waaw bu ko defee ma jox leen wala rek bu ma leen joxul ñu dem di ma traité de nay quoi ah Muhammad am nay la aka nay dañ ko laaj joxuñu dara <laughs> mu ne comme que man nag man yonent way sa sam bu ma ko nay moo tax ma jox leen loolu <laughs> waaw mooy <coughs> nga xam ne kon joxe moom lañ la doon naan jiit <coughs> ak nit <coughs> li muy joxe du tout le temps rek voilà c'est carré c'est léegi mooy kon joxe bi boo seetloo bañ commencé téere bi léegi bari nañ ay façon yu mel nii euh, lim nañ ci yu bari jotaay bi ñu génn te ne yonent bi ay saa saam léeg mu joxoon ñoo xamante ne nii vraiment mérité wuñu ko moom ci boppam xam na ko waaye daa am maslaha moo tax daa xam intérêt bu gën moo taxaw moo tax mu jox leen. na nañ leen waxoon Amru ibn Taalib ne man dinaa jox ay nit bàyyi ay nit te ña ma bàyyi ñoo ma gënal fuuf ñi ma jox ma bàyyi ña ma joxul ak seen la yàlla def ci ñoom ci yiw ca seen xob mu ne bokk na ci ñooñu amrum nu taxali amrum nu taxali ne eh, way man yonent way sa san da jooju moo ma gënal ñu jox ma àddina ak li ci biir <laughs> Allahu akbar yi moom du seede du seede gu jóge ci coma moom man daal <laughs> waaw ñooñu ñoo xam affaire yi <laughs> ñooñu <laughs> ñooñu ñoo xam affaire yi dëgg am rum lu tax li déggoon waaw kontaanoon lool wañ ay way joxe mooy kon nga gis ne yonent bay sasar ci woppam taxaw na discours wax ko nii dinaa jox ku jàpp ne parce que yonent bay sasama la jox yow daa fekk ne da ngaa toll fenn fa moom mooy nax nga sa bopp ah parce que moom da doon def ci maslaha loolu nag njiit bu nekk war nga cee bàyyi xel waaw njiit bu nekk walla kilifa gu nekk war nga cee bàyyi xel waaw waxoon nañ la fi waxate la fi ci jotaay bii ñu génn ñoom Maxrama <laughs> ñoom Maxrama ñoom Abu Umayya Safwan ibn Umayya mais ñoom Abu Sufyan ñoom Muawiya maslamatul fath ñi nga xam ne ci fathu Makka lañ tuub mais ñoom al abbas ibnu mirdas nañ ñu doon wax yeneen trois cent cent an ko lu dox nga may jox cinquante gëléem ah waaye nga jox sama naataango yi cent di ma jox cinquante ah yonent sallallahu alayhi wasallam ak xeex xale bi dama ci sonne maag sama gëléem gi maag sama euh, fas yu bokk alobay ah seetaatal li nga joxe waay <laughs> mooy <laughs> pourtant yonent sallallahu alayhi wasallam neew ko du ma la jox dara jox naa la li ma la jox baax na non dana joxal leen ma jox leen ko ba mu gërëm ay jox ko xam nga kooku fexe na pousse na yonent bay sansab jox ko loo xam ne à l'origine naru ko woon a jox lool cinquante la ko bëggoon a jox mais comme que moom affaire magum arabe la ko jaay ak tamit dara fii ci seeni baay baay ñi nga jox téeméeri jëleem laa wax ak sama sa ma suñu ko yóbbul sama baay man nag du lekk doomu sama baay ma dajeeg seeni doom ñu ma koy yóbbul yonent saa salaam seetaatal li nga li <laughs> kon façon yu noonu dafa am ñoo xam ne yonent alayhi salaatu salaam da leen di jox ndekete yoo ah ñoom ñii de yonent bi alayhi salaam buggu leen woon a jox waaye nag comme que dañ koy mettre dans l'embarras <coughs> waaw moo tax mu nangu leen a jox jox leen. te bu leen joxee kon am na ñeneen ñu ko yelloo woon ñu bàyyi waaye ñooñu nee na dama leen di bàyyee wa akiluhum ma bàyyee leen ak li yàlla def ci seen biir waaw ma bàyyee leen li yàlla def ci seen biir ci yiw ak xanaa doyloog ak loolu ma bàyyee leen ko waaw Allahu akbar loolu lu doy waar ba loo tax kenn mënu cee xam se diw moo baax comme niñ ko waxe woon ci xadiisu Amru ibn Taghlib boobu te ne yow mënoo xam ne mooy hadith numéro cinq cent vingt six waaw mënoo ci woon a xam ne euh, euh, euh, kër diw daal yonent may saasaan dox na ko moo gën déedéet borom bi li mu def ci seen xol ñoo ñeeminal ghina wal xayr loolee la leen di bàyyee Allahu akbar ñii itam noonu mu ne Seydina Omar xam naa ko waaw yow sauf que ñii dañ maa tànn entre ñaari mbir <laughs> waaw ñu ngay laaj ak insistance ak bu àndul ak bu ko defee ma jox leen wala rek ñu nay loo ma te bi baaxilin te nekkuma koo xam ne ku nay la kon lii lu am am solo la li ci njiit yi di bàyyi xel <coughs> waaw waaw te ñaar yi benn waru ci comme lal imaamu Nawawi wax ci al-Minhaj ne gaa yi maanaahu annahum alahu fi l masalati li du'fi imanihim way alja'uuni bi muqtada haalihim ila su'aali bil fuhsh aw nasabatni ila al bukhl wa lastu bi baaghin wa laa yanbaghii ihtimaalu waahidin min al amrayn léegi mu ne al imaam al haafiz an-Nawawi ci al minhaaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaaj mu ne maanaam mooy ñii dañoo insister bu baax di laaj yonent bi saa saa ndax seen néewu gëm yàlla. ñu puuse ma fi seen xaal tollu ñu may laaj ci insistance ak loo xam ne ak gul ak ak teggin wala rek ñu daal di may askanel ak nay te nekkuma ku nay te nag ñaar yi yépp warul de ñu koy doxalanteeg yonent way saat salaam du ay teggin waaye du teggin ngay doxalante waxuma la yonent way saat salaam lool ëppati naa xalaat waaye kilifa kese rawatina koo xamante ne nii ci diine lañu ko xamee kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la waaye bokk na ci mu ne al imaamu Nawawi ne bokk na li ñuy jàng fii it mudaaraatu ahlil jahala wal qaswa wa ta'allufihim idaa kaana fiihim maslaha mu ne bokk na li ñu fiy jàng ci xadiis bii mooy mudaaraat mudaaraat lu baax la mudaahana lu bon la mudaaraat mooy loo xam ne du lu xaraam nga gis ay nit ñoo xam ne fa seen xaal toll ci wàllu ngëm yàlla beese na wàcc na wàcc boo xam ne ngay nooyalanteeg ñoom waaye du nekk ci lu xaram déedéet waaw fekk ci leen ci luñ bëgg mooy la ñoo bëgg nga jox leen nga jox leen du lu xaram <laughs> leen waaw du nga jox leen waaye ak ñi nga xam ne ñoom xamuñu ba pare dañoo dañoo dañoo wow ay jëflante waaye di leen def ngir miin loo leen diine ji bu dee ne gis nga maslahata loolu looy nañ tubaab saa saa gis mu ne wa jawaazu daf'il maali ilayhim li haadhihi al maslaha looy dañ ciy jàng ne possibilité ñu mel nii ñu leen di jox alal ngir maslaha boobu moo tax du doo xam ne dañ naan dafa réservé yonent bi alayhi salaam déedéet képp koo xam ne jiit nga wala borom bi am na lum la jox ngay séddale yooyu dee ci bàyyi xel ñoo xamante ne noonu la ñu ñoom moom lenn kese lañ xam ko waaw àgg nañ ci saa mbay mbayaan di koo xam ne moom boo leen joxul rek mu traité la lu nekk nag waaw te hifdul eh, eh, li nga xam ne mooy réputation bi loolu dafa bokk ci li nga xamante ne nii bokk na ci eh, li tax sharia ju maqasidu sharia bokk na ci nga daal di Euh, aar réputation nit waaw gis ñoo xamante ne nii nag seen làmmiñ dafa ñaaw <laughs> seen làmmiñ dafa ñaaw man nañoo dem jéebaane la fu nekk ñooñu boo leen mënee jox ngir loolu dañ defal waaw <laughs> te kenn du ne yow li ngay defe de li ngay def defoo ko ngir yàlla si ngir yàlla la parce que diine ji ci boppam moo bokk ci charia bi li tax mu jóg mooy daal di aar préserver li nga xam ne mooy ci réputation waaw <coughs> moo tax loolu lu am am solo kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala